farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fi al adabi wal fadaa'il fi faslun falaysa yanbaghi li abdin ittiham mawlaahu kurha fi'lihi min al gharam kon ñu ngi woon ci ñett ñeenteelu bu mujj bi ci yi sëriñ bi waxoon ba muy tàmbali ne fa raa'iyan arba'atal awqaati ah. yi nga xam ne bu la benn bu la ci mooy id lasta taqdiha la dal fawaati bu la gis nga jamono ji ngay nekk ci jaamu yàlla bu njëkk bi bu njëkk bi nga nekk ci jaamu yàlla gis nga àq ya boo ko deful ba jaamu yàlla ji jeex fini manoo ko fayat ko dab nga jamono ji nga xam ne ci la xéewal gi agsi ci yow àq ya mu laaj boo ko deful bu la rëccee su fini jeex na xanaa kay beneenati mais bee moom rëcc na doo ko fay doo ko dab dabaatal jamais si porte sans retour la dem jeex na mënatul a dugg na foo xam ne dootul génnati te dootul dellu dootoo ko dab boo koy topp te moom du wàññeeku voilà ñetteel bi mu la waxoon mooy jamono ji nga xam ne da ngay nekk ci mooy yàlla ak yamul ak tam leeraloon ko gis nga boo ko deful bu weesoo jeex na manoo ko dab te moom du wàññeeku di la fekk si léegi nag ñu ngi woon ci ñeenteel bi mooy jamono ji nga xam ne ay mbugal ki yu naqar la la borom bi teg ay nattu mu ne la woon muñ gërëm li la borom bi def te am njort gu rafet ci sa borom ngir nga nekk ko mu gërëm waaw gis nga boo ko deful nii ba mu rëcc jeex na waaw te dinañ la ci joxum misaal léegi insha allahu taala mu ne fa laysa yambaghi li abdin ittiham mu ne yellut li abdin yellut ci benn jaam ittiham ittihaama mawla wala ittihaam mawla muy muy lan muy muy muy muy muy muy muy tuumaal boroomam bi nga xam ne moo méngoo ay biram waaw mu teg la nattu nga naan go mooy liñ doon wax keroog ah yàlla de xanaa lii moom gisul keneen ndax man mii def ah mel ni yaa gën a xam borom bi ni muy def yow loolu bokk na ci yi nga xamante ne nii comme que lu bari nag lam daayee koy wax yàlla nañu boroom bi gindi gindi ñépp waaw loolu jaaduwut benn jaam di tuumaal boroomam ki mingoo ay mbiram kurhan lu tax ndax bañ fi'lihi jëfam ji mu jëf dogalam bi mu dogal def ko ci yow teg la ko minal xaraam mu nekk ci ay mettit yum la teg ay mbugal wala ay ay tartar yum la teg yu takkook yow yoo xam ne moom la la teg nga bañ loole la bañ koo mën a supporter bañ koo mën a nangu ne ci yàlla lu jóge tax nga koy tuumaal waaw lu tax waroo koy tuumaal sa borom ndax li annahu ala alwara ashfaqu min anfusihim wa walidihim lamana min mu ne li annahu ndax moom borom bi azza wa jal ala ashfaqu min mooy ashfaqu min anfusihim waaw ala alwara moom de gis nga ci mbindeefa mi moo leen gën a sopp moo leen gën a tar sopp min anfusihim ci seen bopp yow nit kiloo loo sopp sopp sa bopp sa borom moo la gën a sopp yow wa waalidihim lu la say waajur lu leen seen waajur yi sopp sopp sopp borom bi sopp gi mu sopp jaam bi moo ëpp doole fopp sopp bi nga xam ne moom la sopp boppam mais sopp ko ay ñaari waajuram daal di sopp lam namin lii du wax ju sutante waaw wax jii ñu wax nii la demee ñun Bamba radiyallahu anhu waaw kon nag mu ngi noonu mu ne walaysa yaqsudu siwaa salaaxinaa lidaaka qabbaxu bihi ittihaamanaa mu ne walaysa moom borom bi nekkut azza wa jalla yaqsudu di jublu siwaa lu dul salaaxinaa loo xamante ni nii suñu yëwan la lu ñuy yëwanal luy yëwanal suñu mbir ngir luy defar suñuy mbir kese la jublu ci ñun bam ñu defee ñu nekk jullit kon kay lépp lu mu la teg xamal ne lool ngir parfaire la ngir gën laa tëgg nga gën baax la waaye du dalaa eh, daa am loo xamante ne nii lu yées loo xam ne moom la la yéene moom la la bëgg a teg déedéet dala koo teg ngir defar la comme li mu wax sànq ahsiba naas ni ñu ko woon ci laaya ba ca suuratul ankabut ndax nit ñi dañoo foog ne dañoo naan gëm nañ rek ma bàyyi leen tamxiis la de comme ni forgeron bi ñu koy joxe ab fer boo xam ne dafa xaw a xomaag mu koy tëgg di ko lakk ngir mu gën a rafet ba bu ñëwee ñépp bëgg koo jënd ndax ni muy ni muy naye di briller waaw di lerat te pourtant ba muy dugg ci biir atelier forgeron bi kenn mënu ko woon a xool ndax ñaaw ak ni nga xam ne noonu la bone woon mais bi mu ko tëggee gis nga ni mel est ce que ku fekk forgeron bi di lakk loolu danga naan kii daa bañ feer bi bëggul feer bi bëggulu ko jàmm moo tax déedéet borom bi nag walillahi almathalul a'la noonee la sa nekkul yaqsudu di jublu siwaa dere si la salaaxinaa li nga xam ne mooy suñu yëwén suñu li ñuy yëwénal li daaka mu ne lii moo tax xabaxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal dinañuy ñaawlu lool ittihamana bi mooy di di tuumaal yàlla ci bu ñu tegee ay nattu ñu koy tuumaal bu ñu tegee lu netti ñuy tuumaal yàlla ci façon wax yi nga xam ne moom lañ waxoon bii weesu waaw ah xanaa gisul keneen ku mu ko teg waaw ah borom bi de nday ah man de yàlla mi ñu naan moom moom moom baax moom lu baax rek lay def mu yi di jaaxal na ma façon yooyu yëpp ay façon tuumaal yàlla la loolu lu ñaaw a ñaaw ñaaw la voilà mu ne nag kon nga ne ko waa kon nan lay def bu ma ko tuumaalul ma mu ne la li ngay def kay waxoon naa la ko waaw mooy ne boo newee ci ci yoo yële mbugali sabrun mbugal da ngay muñ gërëm rafet njort waaye kaay ma dolli la ci leneen comme que yaa ngi ci biir mettit yi nattu yi mu ne wasalhu kashfa durri thumma alaafiya nga ne wa kullu ma qadaa bihi kun raadiya voilà mu ne wasalhu laaj ko kashfa durri mu wuññi li nga xamante ne mooy lor nga xam ne moo la ko teg moom borom bi azza wa jalla mi la teg lor ñaan ko du moo ne wa qul li ibaadi ida saalaka ibaadi bokk anni fa inni qarib moo du loolu la wax yonente bi alei satu yow kay comme que toll na la foofu mais ñaan ko waaw natt yi nga nekk di ko jànkoon teel ñu lay tooñ fu ne di la yóbbu ay rëbës ak fu ne te yow defoo dara waaw yooyu nga xam ne lii nattuk borom bi la waaye naa muñ gërëm te am njort gu rafet ne borom bi am na lu mën a bël loo xam ne moo gën moo tax mu teg ma lii waaw mais naa ko ñaan kashfa durri bu dee tar na lool ma ñaan ko mu teggil ma wuññil ma lor gi ma dal summa ginnaaw gi al aafiya ma ñaan ko aafiya mooy may jaamu yàlla nekk ci jàmm di ko jaamu comme moom ni mu ko bëgg nekk ci jàmm mu dëppaale ak moom ni mu ko bëggee li muy xaar ci man lim ma digal yàlla na ma jàppandal ci loolee may ma ci jàmm du ma koy jaamoota bu am benn entrave dara du dox sama digganteeg moom du saytaane du ay xalaat yu bon du ay nit yu may sonal ak yooyu ak jaamu yàlla gi nga xamante ni sama digganteeg nit ñeeg yooyu yëpp ñaan ko aafiya mu aafiya la may la jàmm ci jaamu yàlla gi nga koy def wa kullu ma qadaa wala wa kullu ma lépp loo xamante ne ni nag borom bi ci boppam azza wa jalla daal dina koy nekk koo xam ne ku ko dogal la ah kun raadiya nga nekk koo xamante ne nii dangay gërëm loolu le waaw ah, bu fi nekk lu mu dogal nga naan ah wala xamul ma dama woon neneen tamit dina baax de déedéet loolu waroo ko wax loolu waroo ko wax lépp rek wa kullama qada bihi kun radiya lépp lu mu lu mu lu mu dogal rek yow na nga nekk ci loolee di ko gërëm mu ne waduma ala tasabubin inam kana thumma turuki shakwa li xalqin lil ana mu ne wadum te na nga sax ala tasabubin di dikke sabab yi waaw di dikk yi nga xam ne borom bi daa def ne ku bëgg lii na nga jaar fii degal mbir yi ay sabab ay yoon del del del sax ci yow yële waaw in am kanaa ndeem jàppane na waaw fexe nattu kim la teg ñàkk del fexe di def bu kasbul xalaal malgré tout del fexe di liggéey chômage bi mu la teg bul toog rek dóor ko pôle chômage toog di xoole jéemal yow itam boo amee yeneen effort yoo mën a def feneen ñeneen ñoo mën a làmb ba xam nga def loolu la waaw fekk jàppandi na fexeel di dikkal sabab yi tax nattu gi nga nekk mu mu teggeeku ginnaaw bi nga ñaanee sa borom tax xam ne du sa effort yooyu tax nga mën cee génn waaye ndimbalal borom bi la waaye dafa laaj daf ñu digal ñu sabablu may sabablu kon nag nekkal kuy sabablu in am kanandeem jàppandi nga summa ginnaaw gi utruki shakwa bàyyil nag jàmbat yi lil xa li xalqin dem ci nit ñi di leen jàmbat wëllif sa borom loo xam ne sa borom nga ñëw di jàmbat nit ñi li la anaa ndax ay coono yu la dal déedéet waaw waxoon naa la loolu mooy lan dangay xam ne boroom bi ngay aj sa xol ak sa lépp xam ne kenn du la fi mën a dindi ci coono yi nga ne kenn mënu laa defal xéewal kenn mënu laa defal safaan lu bi loolu bu nekkee sa xol wax naa la wu dàqontewul ak borom bi nga xam ne moo def sabab yi du waxoon na la fële que booy sant na nga sant yàlla wee na nga sant ki mu jaarale xéewal gi waaw mooy nga jaar boo ña nga xam ne xam nga ne ah dañ laa tooñ tëj la fii ci kaso bi waaw am nga possibilité nag wax ak ki nga xamante ne diw man na cee wax ba loolu lii ñu ma teg tooñ ji mu deñ loolu lool sabab lu la waaw nekkul ne moom dangaa gàllu ci moom de danga koy jàmbat jàmbatoo ko sa boroom nga jàmbat te loolu moom la Seydina Yaqub wax innama ashku ba'thi wa huzni ila Allah waaw man damay jàmbat moo tax ku laan la jàmbat baaxul dañ naa la sawaay téyel sa wax yi ngay wax li bon mooy jàmbat jaam yi voilà loolu moo baaxul waaye kantaa jàmbat sa borom est-ce que loolee moo tax seydinaa yaqub nabiyullah mu ne man ashku bathi wa huzni gis nga coono yi ma dal naqar yi ma dal sama njàqare yu rëy yi ma dal dama koy jàmbat ilallah ci borom bi dong laa koy jàm laa koy jàmbat wa a'lamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa ta'lamun yoo xam ne yéen sama doom yi xamu ngeen ko waaw ashku ilallahi xaajan laysa yarfa'uha siwaaka waaw damay jàmbat li boroom kiy wax sayyidul xaaji xaaji Malik radiyallahu taala anhu ci Taysiir ah ashku ilallahi xaajan laysa yarfa'uha siwaaka yaa rabbana ya ra yallaahu yallaahu waaw damay jàmbat ilallahi ci yàlla dong laay jàmbat waaw xaajan sama aajo yoo xam ne lay sa yarfa'uha kenn mu ko mënula yëkkatil bu dee lu ma bëgg ñu faj la kenn manuma koo fajal bu dee loo xam ne lu ma dal la kenn manu koo yëkkati siwaa ko ku dul yow borom bi mi nga xam ne yàllaahu woo naa la yow mi nga xam ne yaa allah waaw yaa rahmaanu yàllaahu kon nag aw kama qaal kon nag loolu la du jàmbat li ñuy bañ jàmbat jaam yi mais yow jàmbatal sa borom ba pare